a donn ñi war a donn ba ci ñi war donn di di faatu kooku mu ngi doon dund waaw moo tax ay est-ce que ngeen ba miraas moo xam ne dangeen ko waroon a teel a miraas defu ngeen ko mu yàgg ba doom yu bari faatu ci diggante bi kenn du boo faatu nañ kon ñoom dañ leen di tëbal sote nañ leen léegi comme que tay la ñuy def miraas mi ñooy dañ leen di sote jiw faatu na avant c'est vrai que bon bi góor gi faatu mu ngi fi woon wala bi mère bi faatu mu ngi fi woon waaye faatu na entre temps te ñun entre temps boobu sàggat nañu defuñu miraas mais léegi ñuy def mooy dañ koy soteel kenn du ko soteel ci la bokk waaw te ñi ko war a doon ñooy taxaw ngir moom loolu kon manu ngeen koo soteel soteel fan kenn du ko soteel parce que moom bokk na ci war a doon parce que remplir na condition bi mooy moom mu ngi cersaani xaliilayni waaw cersaani xaliilaani la la baay ji dafa faatu léegi moom mu faatu ci seconde bi ci tegu moom day bokk ci liste bi ñuy bind ñii doon dañ ko ci bool même bu dee faatu na waaw <laughs> waaw mu ngi noonu waaw lii mooy affaire bi yaa ah. moo tax yooyu am solo ay ñoo faatoondoo rek jeex na déet parce que léegi nag loolu mooy côté boobu léegi am na beneen côté bu dee ne bi accident bi amee par exemple wala bi jéey ji amee wala ab xasu bombardement tël seen kër ñu gis ne gars yi dañoo dóor benn bomb ñu dóoree benn fa paaba ne woon foofu la dal ñu dem mu génn àddina moom bi mu demee xool nii di jóg rek gaa yi dóoraat beneen tëdd moom mu génn àddina bu boobaa moom day bokk ci liste ñuy doon parce que la moom bi bàyyam bi génn àddina kaana ala qaydil xayaa waaw mooy day doon mooy dañ ko ciy boole jox ko ñi nga xam ne moom ñoom ñoom ñoo ko war a doon moom parce que loolu day nekk ñoom seen alal parce que seen alalu baay la boo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala moo ko ko jox kon nag yéen manu ngeen ne bon ñun ñooy ay frère am direct ñee ay doomam lañu ñun ay baay te xam lañu kon ñun ñooy tëj tuŋaañ alal ji déedéet déedéet déedéet moom ba mu gaañoo moom it am na ñu ko doon bu dee bàyyi na fi ñu ko doon ñooñu ñoom alal gi ñuy comptabiliser alalu tarika ji tarika jooju mooy paaram ci miraas mi ci la bokk da ngeen ko koy jox da leen koy jox bu dee ñu bari lañ dangeen ngeen ko koy jox bu dee kenn la loolu mooy boobu côté mu am beneen côté mooy cette fois-ci gars yi bi ñëwee constaté après après na dañu gis ne e doom ju mag jee njëkk gaañu ñu ngi ci ñu exemple bi ñu waxoon sànk ba léegi ñu ne ah doom ju mag jee njëkk gaañu ñu constaté ne doom ju mag jee njëkk gaañu bu boobaa mooy du doon amul amul amul amul naan bon lii ak lii bu boobaa doom ju mag jee njëkk gaañu kooku du donnu kooku du donnu mooy buñ defee constat bi seet ne moom bi ñuy gis ne doom ju mag ji faatu na baay ji mu ngi doon dund mu ngi woon di sukuraat kooku du donnu baayam ah non kenn du ko boole ci liste bi ña ko war a donnu moom buñ ñëwee taxaw ne ah ñun suñu miraasam baay la jël ci suñu miraasu maam lañ laan leen attention attention parce que yéen seen baay ko remplirul condition bi seen baay boo njëkk a faatu suñu baay mi nga xam ne mooy seen maam yéen kon nag manu ngeen a manu ngeen lan di wootewu miraas moo xam ne parce que mooy ruknu ba moo ne benn ci pilier ba mooy ka nga xam ne moom lañuy donn moom mu ngi doon dund ki ngeen bëgg mu doon na ko tey fekk nag ka ngeen bëgg doon na ko faatu woon na kon kooku manu ko kooku du may doon bi <laughs> loolu la <laughs> mooy beneen condition baa ko loolu la mooy bu dee beneen côté bi waa ji moo njëkk génn àddina doom ji même bu dee ci même même condition lañ génn àddina même xaalisa bi même xew-xew bi ci lañ génn àddina kooku kooku manu cee euh, kooku manu la doon kookale kenn du ci mooy kooku du doon kale parce que bala ngaa donn kenn waxoon nañ la il faut ku ñuy donn ne fi te yow comme que ki nga war a donn moom moo mujjee génn àddina loolu mënoo ko donn kon mu ngi noonu loolu mooy leerlu këne deuxième condition këne kiy donn mu ngi doon dund ah ginnaaw ki ñuy donn bi mu faatoo ba pare bu dee ne ki ñuy faatu ki ki ñu war a do ki mu ne moom lay doon wala kii ñi taxaw ne moom il faut mu doon leen moo moom moo mujjee gaañoo ki bëgg mu doon loolu du ma a nekk léegi nag mu am beneen affaire côté bii mooy fétiche bi waaw leerlu ko ne kii war a doon mu ngi doon dund léegi fétiche bi foofu fa la bi tamit di duggee waaw mooy bi baayam di génn àddina il faut mu nekk ne moom leer na ne euh, enfant con kii fœtus boo xam ne bu nekk ci kiiwu ndeyam la boo xam ne leer na ne moom mu ngi dundu waaw kon loolu la dund goo xam ne gu gu indépendant la mooy mu ngi dund ci biir biiru ndeyam constitué wu noonu mooy l'enfant constitué kooku nag dañuy xaar parce que fii nii am na benn affaire te dinañ ko gis ci mawaani yi dinañ ko gis ci mawaani yi mooy koo xam ne bébé boo xam ne dafa juddu mais indaalewul bakkan ah ku indaalewul bakkan kooku kenn du ko boole ci affaire yi waaw kooku kenn du ko ci boole indaalewul bakkan kenn du ko ci boole léegi nag mu ngi noonu kon euh, loolu nañ ko gis ci mawaane yi mooy adamul istihlaal mooy bi mu juddoo kooku euh, lii amul signe bii wane nit mooy noyyiwul yuuxuwul yooyu yëpp amu ci mooy ne euh, que ne yuuxuwul moom kiiwul ci saase mooy daal ëndaalewul bakkan ëndaalewul bakkan kooku kenn du ko ci boole voilà parce que dundul kon nag affaire baa ngoong waaw hein kon il faut kon mu leer ne kon bi kii di dund mooy loolu mooy charte boobu que il faut mu leer ne doom bi kii en tout cas ki war a doon mu ngi doon dund jamono ji nga xam ne kële na jamono ji nga xamante ne nii kële na léegi beneen charte mooy ñu xam nag ana ji ban wàll la waa ji di doon ne mooy al ilmu bil jiha mooy xam ñi beneen condition bi mooy ñu xam waa ji fan ban côté lay doon ne est-ce que moom day doon parce que soxna la soxnaay kii faatu la un wala est-ce day doon parce que moom mokki faatu mbokku deretam la boo xam ne par exemple magam la wala doomam la wala yooyu wala day doon walla boog alwala bil muy méngoo la comme koo xam ne dafa libéré benn jaam boo xam ne moom moo ko goreel jaam bi génn àddina bàyyiwu fi kenn ku koy doon amul doom amul dara kooku ki nga xam ne moom moo ko libéré woon mooy moo koy doon mooy est-ce boobu lay doon ne loolu it bokk na ci charte yu ñu xam ndax boo xamul loolu nan ngay ñëwee rek di jox nit koo xam ne xamoo moom nan lay doon ne ki mu war a doon nga ñëw rek jox ko xaalis wala jox ko ci alal ji doo na ne il faut nga xam ana ban côté al ilmu bil bi nga xam ne moo tax waa ji mën a doon ban côté la est-ce que zawjiya la est-ce que mbokkoo la est-ce que walaa u la hein est-ce que mbokkoo googu mooy waaji doom la walla frère la wala bàyyi la walla maam la walla baay téex la loolu noonu dañ koy ci la ci charte yi la waaw bala ñoo jox kenn condition ñu xam mais yow miy présenté wu ana lan nga bokkal waaye wala déet ana tamit bo même bu ñu xamee ne bokku ngeen mais il faut mu leer euh, bon parce que bu dee doom la kiy nekk doom ak ki nekk baay ki ñëw présenté wu ne man maay baayam kooku li muy am ci miraas mi du bokkat ki ne moom doomam la tey góor li muy am waaye ki taxaw ne moom doomam la tey jigéen bokkuñ ki taxaw ne moom frère la ak yooyu yooyu yépp dañ koo war a lijjanti loolu condition la ci bala ñuy commencer di miraas ah. ñu la wax nii kenn mooy ñett yi ñu la wax nii non bu amul kenn du miraas ah. bu kenn miraas looy miraas bu boobaa yow ki ngay miraas ki taxaw mooy comme li ma waxoon rek sàmm ma joxoon sa jotaay bi weesu. man ma ñëw dégg ne bon jam ñaajo am na ku fa génn àddina rek ma ñëw présenté wu ci liste bi waaw ñu ne ma ma ne leen fay ngeen euh, bor yeeg tëj hiseeg yëpp après ma ne leen waaw man maa ngi nii bon présenté wu na léegi allez écrivez-moi sur la liste que bokk naa ci ñi kii déedéet xam nga waa ji mooy man nga ne moom taxaw na mu ngi dund après waa ji ma la waaw te waa ji faatu na leer na waaw mais léegi ñu xam moom nan lay doon ne nan la bokk ak ki génn àddina waaw ndax wa ulul arxaami ba'duhum awlaa bi ba'd la suñu borom wax wa ulul arxaami waaw ñi nga xam ne ñoo bokk wa ulul arham ñooy eh, ñi bokk benn biir ñi ñoo bokk kii askan ñoo bokk geñoo ñooñu ñenn ci ñoom ñoo gën a yeyoo ñeneen xam nga xam nga avant yii di xew nit da doon mën a doon oh, kii eh, nit da mën a surtout côté ak ak ak ak eh, ki nga xam ne yow yaa ko adopté ki nga adopté par exemple kooku da nga ko doon mën a ñëw donn ko alors que nag loolu nag gis nañ ci suuratul ahzaab ni ko suñu boroom daal di tegee fële que ne lii nii nii ah non loolu man da nekk loolu mooy li nga xam ne moo mënul a nekk waaw ndax wa ulul arxaami ñi nga xam ne ñooy way ñoo bokk ay euh, askan hein ba'duhum awlaa bi ba'd te lool fii kitaabillah waaw ci téere mooy ci dogalu yàlla lii la àtte lii la dogal na nii la mbir yi demee kon nag loolu la mooy man bu ma ñëwee présenté wu ci liste bi fokk ñu laaj ma même bu ma nee sax bu ñu xamee ne mbokkam laa mooy fokk ñu xam ban mbokk la ndax nekk mbokk waa ji rek du tax nga donnu te loolu dinañ ko gis ci mawaane yi ñi nga xam ne dañ leen a dàq. mooy ne bu ñuy taxawee parce que am na ñoo xam ne dinañ gis dinañ dugg ci yooyu bu dinañ ci ñëw bu ñu àggee ci côté boobu ñoo xam ne ci wàllu miraas bu ñu agsee ñoom bu ñu bu ñoom bu ñu fi dañuy dàq ñi ci des mooy ñi ci am benn mooy dañ leen di xijaab dañ dañ leen di dañ leen di dañuy tax ñooñ dootuñ doo mooy ñooñu noonu nga xam ne ñoom buñ fi newul woon ba man nañoo am ñoom mais bu fi ñuy newee ñoom du ñu am waaw nga xam ne bu fi ñii newee ñoom bi ñu am loolu li ñëw côté boobu loolu moo tax côté bii mu am solo al ilmu bil jiha mooy xam ana ban yow ci côté yi ban wàll ngay doon ne waa ji est-ce que parce que yaay baayam bil ubuwa wala bunuwa wala umuwa wala maay ndeyam wala boog man maay frère am wala maay baay te xam wala yooyu mooy wala wala laa koy doon ne mooy parce kii maa ko goreeloon moom boo gis naa ne bàyyiwu fi kenn kon man la walla wala wala euh, man maa doon jëkkëram wala man maay soxnaam loolu il faut mu leer lool charte la ngir ñu mën a commencer di def irs léegi nag muñ gisee lii mu am lu ñu naan sabab <laughs> sababul irsi mooy liy waral nit mën a doon te loolu moo ñu defal liñ doon wax sànq moo ñu defal transition ci lii parce que liñ doon wax sànq en fait mooy waa ju ñëw présenté wu fokk ñu xam ana bi ban jiha ban côté léegi nag côté boobu nag sabab yooyu nag moom nag moo ci tegu mooy mooy mooy sabab yi yi nga xamante ne nii moom moom. Euh, il faut ñu ñu remplir loo tamit yooyu ñett la ñetti sabab la comme li boroom ar matnu raxabiya raxmatullah alayhi wax asbaabu miiraasil waraa salaasa kullun yufiidu rabbahul wiraasa wa hiya nikaaxun wa walaa'un wa nasab maa ba'dahunna lil mawaariisi sabab waaw mu ne muy eh, al imaam Muhammad ibn al Hasan ibn Muhammad moo gën a ci eh, ar-Rahabi rahimahullah eh, kiiwam bi ñu koy tuddee matnu ar-Rahabiyya di wax ci wàllu ilmul miiraas mu ne sabab yi yi nga xam ne ñooy waral asbaabu miiraasil waraa salaasa sababun yufiidu rabbahul wiraasa mu ne sabab yi nga xam ne ñooy waral miiraas ngir nit ñi mën a donnante salaasa ñett la foo gis ñu ne la diw moo doonu diw benn ci ñett yii la nekk mais am na koo xam ne moom mën na remplir ñett yépp na koo xam ne mën naa mooy jiha bi doon wax sànk am na koo xam ne moom mën naa doon na ci côté walaa u benn mu doon ne ci côté walaawu doon ne ci côté soxna doon ne wala nekk jëkkër wala doon ne en même temps ci côté lan li nga xam ne mooy xaraaba waaye pour gàttal asbaabu miiraasil waraa salaasa sabab yi nga xamante ne nii ci la nit ñi mbindeef yi man di donnantee ñett la kullun yufiidu rabbahul wiraasa képp koo xam ne nag remplir nga benn ci yii kooku dalay jariñ que ne yow moom da doon moom waaw mooy waxiya nikaaxum mooy bi ci njëkk mooy nikaax mooy nikaax foog nikaax am mooy nit dina doon nit par le biais du mariage la mooy sabab yi mooy par le biais quoi ci lan mooy tax ma mën a doon nit mooy ah nit de mën naa nit parce que bu dee ne soxnaam la wala jëkkëram la mu ngoog nikaaxun wahiya nikaaxun mooy nikaax boo xam ne nag saxiix bu wér la dina ñëw ci mawaani ah gis nga nikaax gi façon nikaax yu bon yi bokkuñu ah nikaax yi nga xamante ne nii sharia daf koo tere boo ko defee loolu noonu du bokk kenn du ko considérer waaye it mën na nekk nikaax mooy nikaax mooy mariage gisoon nañu ahkaamul ahkaamu ziwaaj walillahi alhamdu wal minna mooy nikaaxum eh, mooy mu nekk aqdun saxiix waaw même même même bu dee ne sax même bu dee ne même bu dee ne euh, dañ leen a maye hein waaye waa ji gisagul soxna si loolu ci dara soxnaam la maye gi am na mooy koo xam ne dañ koo maye nañ jox exemple ndaw soo xam ne sox euh, Sénégal la nekk moom mu nekk États-Unis wala mu nekk France wala mu nekk Mali wala mu nekk Botswana ñu maye leen tey ñu teg une semaine ku nekk kii wa ngi Mali wala kii wa ngi France wala kii wa ngi états keneen kee ngi Sénégal kenn ci ñoom gaañu bu boobaa dañuy donnante parce que al aqdu sahih même bu dee xalwa amut te tamit jotewuñ dara gisu ko waaw voilà lool benn façon la mooy gars yi mënuñu ne mbokk yi xam ne waaye yow non en plus ñun on n'était pas d'accord sax ci mariage bi voilà mu bëgg ne day doon du doon dara dañ naan leen hé ittaqullah ittaqullah hiya tarif moom ndaw si day doon seen kii kanaan waayow en plus moom mooy rek esprit jahiliya euh, yi ñor ñun lu bari ci euh, surtout côté mariage waaye en plus ndaw si géwél la woon ñun géer yi ñu doon wala waa ji ne ñun ñi nga xam ne moos ñun ñuy ay géwél lañu woon yàlla euh, lu yàlla de sax moo gën waaw tere woon nañ bëggoon bëgguñu woon mu takk lu dul géwél ni ñun mu dem di takkub géer waaw far na sax gaañu léegi nag gaa yi ne comme que loolu la dara la dul doon sax dañ naan leen hé day doon par force parce que maye ji amoon na sax na waaw kon nag affaire baa goog te loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon àtte <laughs> waaw muy doom ju jigéen ñu waasiq ja radiyallahu anhuma ba mu génnee àddina soxnaam génn àddina bo euh, jëkkëram génn àddina te jotewul ak moom gisu ko mooy jotewul dara yonent bi alei saatu ko miraas waaw te wal xadiisu qad bi sanadin saxiix qad rawaahu al abu daawuda wa tirmidi wa nasaa'i wa ibnu maaja kon nag dañ naan leen yéen ragal leen yàlla par force day doon léegi ñaata lay doon loolu ñëwaguñ ñoom mooy nekkaguñ même lim ñaata ñooy doon ci góor ak ci jigéen rek àndawuñ foofu li ñuy wax fii daal mooy sa mooy mooy asbaab yi sabab yi nga xam ne ñoom ci la nit di condition cause condition yi non cause cause voilà charte mooy condition cause yi nga xam ne lii waral mooy voilà mooy lii waral nit mën a doon nit kon waxya nikaaxun asbaabu miraasil wara salaasa fii yufiidu rabbahul wiraasa waxya nikaaxun kon nikaax ngo kon mooy nikaax boo xam ne saxiix lay doon nikaax boo xam ne bu saxiix lay doon waxya nikaaxun mooy bu wér am na beneen façon boo xam ne kooku day doon mooy ki nga xam ne talaaq raj'i lañ ko def ndaw si nga xam ne boroom këram daf koo fase waaye fase pasem pay li mooy mu mën a fay li mooy boo xam ne iddaam mooy da koo fase mooy du dernier du sànni tàccoom mooy ne euh, daf koo fase mais laata iddaam di jeex mooy wax nañ la période boobu mën na koo jëlaat sans benn problème ay ay waajuram d'accord nañoo comme li waxoon keroog ay boo demee tey laay lay mujjee tudd yooyu yépp ay waxi caaxaan la loolu diine jëlee mooy ne ba mooy noonu noonu même bu dee fase na ko mu dem kër yaayam sax loo kooku fekk idda gi jeexul soxnaay waaji la ba léegi ku ci gaañu ci ñoom ñaar keneen ci daf lay donn ala mi an fi man aba min al abawayni wala min axawaat malgré ku bañ nag ci moo xam baayu ndaw si ndaw si la walla yaayam walla yaayu waaji wala baayu waaji wala seeni mbokk même bu ñu bañee ñoom ñaar ñooñu ku ci faatu da ngay mën a doon sa moroom sa moroom dalay mën a doon kon nag affaire baa ngoog fekk idda ji jeexul laa wax de bu idda ji nee tëb jeex mooy de toute façon yow boo ñëwoon bëgg takkaat boo ñëwoon bëgg jëlaat soxna si kenn du la ko jox noonu non non da ngay takkiwaat takk bu bees moo tax boobu bu idda bi jeexee c'est fini est-ce que ça c'est clair il faut que ça soit tellement clair la wax parce que fii moom dérapage dafay romb dafay yomb dafay yomb <laughs> dafay yomb yi bon léeg-léeg seen xol la ñuy waxee seenu mer ak loolu dina nag affaire yi du loolu déedéet mooy ne bien sûr que waa jooju day doon waaw koo fi fase pasam pase moo xam ne ab fay li da cee am. kala fase génn àddina kooku danga koy man a doon yawit même bu dee yaa ngi sa kër baay ah kenn waroo waroo kooku boo faatoo moom dalay donn waa ji dalay donn amul yaay ji naan donn bu <laughs> ma gisee tànkam buntu sama buntu kër rek wallaahi man naa ko diglanteeg dinaa ko ligganteeg moom loolu lépp waxi juhaal la loolu lépp du waxu dara dañ naan la ma ne meer waxal lu la neex ne lii la sariya wax waaw ci yoon sax xam nga euh, alxuraan dane woon yaa ayyuhan nabiyyu mooy bi mu naan laa taxrijuhunna min buyutihinna wala yaxrujna illaa an yatiina bi faahishatin mubayyina bu leen leen génne ci seen kër yi bu dee fase nga leen bu leen leen génne idaa tallaqtumu nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum ba ñëw naan laa tuxrijuhunna bu leen leen génne min buyutihinna ci seen kër yi ñoom soxna yi wala yaxrujna te ñoom bu ñu génne di seen kër bàyyi parce que nañ leen waaw illa ay yatina bi fahishatin mubayyina ba aayee jeex loolu gisoon nañu tafsiru aaya boobu ci suura ci aaya yooyu ci suuratu talaaq ñu ngi ci archive bi ah kon mooy façon kon nikaax ñu ngi ci nikaax bu njëkk yi wa hiya nikaahun mooy sabab bu njëkk lii waral li nga xam ne ca lii moo war ma mën a lii wa tax sabab li li waral ma mën a doonu diw mooy nikaaxul waaw loolu mooy bu njëkk bi nikaaxul mooy ak ak takk goo xam ne gu wér la wax nañ la lii nag moo xam takk goo xam ne ki mu takk xam nga benn ci des benn kaawa ci des wax nañ la kaa bi nga xam ne ndaw si da koo takk mais mësuñoo gisee wala mooy bi ñu ko takkee léegi wéetuñu fenn mooy consommé wuñ mariage bi ku ci génn àddina ñoom ñaar da ngay doon ki ci des loolu mooy koo xamante ne nii takkoon na ko mu nekk ak moom mu daal di koy passé mais iddaat jeexagul iddaat passé gi jeexagul kooku it ku ci gaañu ñoom ñaar da ngay mën a da ngay doon ki ci des léegi nag mu des ki nga xam ne moom kenn fasewu ko te moom dugg na ci moom mooy ñoo dëkk par exemple wala du façon consommé nañ mariage bi ba pare après muy moom ab moodu moodu la mu ngi bi dem Italie walla France walla Canada après bu gaañu wala kenn ci ñoom ñaar gaañu bu boobaa wala kenn ci ñoom ñaar gaañu bu boobaa ku ci nekk da ngay a doon sa moroom moo xam ñoo dëkk même kër wala dëkkuñ même kër kon nikaaxu nikaaxa ngoog euh, wax nañ nag nikaax fasid du bokk waaw waaw par exemple koo xamante nii Euh, moom euh, dafa takk koo xam ne war koo na takk kooku kooku miraas manu fa am déedéet kooku kenn du ko kooku miraas du am déedéet wala waajoo xam ne <coughs> dafa ñëw takkub takkub ate dinañ ñëw lool niñ ko gën a gis ci mawaane yi kooku de façon mooy sëyam boobu ci boppam moo baaxul parce que ba tey eh, ab ate ab jullit manu koo takk ab ate mooy koo xamante ni nii diine yi nekk du diinim samaawi du diine yoo xam ne du du du du chrétien du juif du yooyu ku nekkul yooyu bokkul ci waa jàngu bi te bokkul ci waa synagogue bi mooy ku bokkul ci yoolu ndaw soos manoo koo takk ab ate dafa xaraam jullit takk ko yéegi nag boo ko tekkee après de toute façon miraas manu fa am dinañ ñëw sax ci ab te eh, waxuma mate ab kitaabiya koo xamante ne yéeféer bu jigéen la mooy chrétien la wala juif wala juif boo ko takkee su xoog yi nga mën a doon nante moom loolu dina ñëw ci mawaaneewul irsi yi buñ ci accès hein kon nikaa am na beneen eh, sànq la laa ko bëggoon lan lan la dama ko fàtte am na beneen affaire euh, boo xam ne ci côté nikaax bi euh, mooy voilà mooy koo xamante ne nii <laughs> wax nañ ko fan yee bi ñuy waxtal bi bi imaam Maalik naan Mawlaana Ibnu Mas'ud nee na <laughs> man lam yata'allam al-faraa'id wa at-talaaq wa talaaqa wal xajja waaye kooku ana la gën a ahlul baadiya <laughs> koo xam ne jàngoo miraas jàngoo passé jàngoo aj xaj mais kooku ana lan <laughs> mooy xam nga suñu jamono ji wax jooju noonu moom da dañ naan mais mais mais lii dafoo def lii baar bi daf koo yëkkati fu kawe quoi c'est non mais kon kii daanaka doo mën a gis kuy taxawaalu fii lu dul ne moom ab ab ci ahlul baadiya ci araab yi la bokk quoi mooy ñi nga xam ne moo mooy lambda voilà bu doon waxu tey mooy lambda ana kooku la tanee lambda yi <laughs> ahlul baadiya bi rek mooy ki nga xam ne euh, euh, kii la euh, am yi la voilà mooy expression am yi loolu boo tey moom lañ naan am yi rek koo xam ne jàngul xamul miraas xamul aj xamul wàllu passé kooku ana lan man ibnu Mas'ud ma ne ana kooku lan la taree lan la ëppale lan la gënale waa ki nga xam ne ab lamdaa la il faut ngeen boole ko huwa minal lam minal minal minal lamdaa moom ci lamdaa yi la bokk loolu rek bi ñuy gis loolu waxoon nañ ko mooy waajoo xamante ne nii dafa moom moom fase naa la la def ab ab ab am po waaw wax na ko soxna si mais maintes fois ñu dëkk noonu parce que xamuñu continuer di dëkk alors que moom ba mu ko ko waxee ca ñetteel ba la ko xaraam tif la la jeex tifaa xam ni ko gars yi wolof waxee ah jeex na mooy ne moom boobu la jeex ba mu ko fasee ñetti yoon la jeex comme la Mawlaana Ibnu Umar waxoon rek <laughs> radiyallahu taala an waa ñi ñëw naan ko ay fase moom soxnaam si da koo fase xaw ma ñaata mu ne ko yow da ngay fowe diine kii euh, diine yàlla ji dane ko yow xanaa xamoo ne yow ba nga ko fase ñetti yoon la la xaram waaye naa ko bàyyi li ngay def waaye mu ne ko kan moo def mais kan moo def man maa def wala yow yaa def kan moo fase man est ce ibnu umar maa fase wala yow yaa fase wa yow yow da ngeen di foo yow ba mu la ba nga defee ñetti la xaraam yi ci des yépp da ko doon fooy diine yàlla ji mooy nikaax bu ñu xam ne noonu la demee même bu dee ñoom xamuñu ko woon ba kenn ci génn àddina loolu nag xoolal kii miraas na nekk koo xam ne dafa war a ragal yàlla bu mu nekk ne nit ñi lay ragal waaw ndax wallaahu ahaqqu an yukhsha buur yàlla moo dina yeey ñu ragal xam nga man nga ne ah, te tamit mu ba a gis ne am marché bu ko raw la dinañ ñëw tamit ci est moom man naa fayeeku walla déet te xa daanaka masala bu mel noonu gisoon nañ ko ci wa aaxidul ajral xadiis yi xadaxoo jamaatun wa axaruna jawazoo wa axaruna samaxu liman shughila an kasbihi faxtira hada wa qubil li al imam Suyuti doon wax rahmatullahi alayhi mais dinañ ci ñëw fii ngir gis ko mais loolu waxoon nañ la gis nga loolu boo ko xamee mooy du ne boo xadiis la doon wax non mooy xam-xamu diine yépp est-ce que nit ak bu ci man da doon mën na ñëw ne man dama ciy fayeeku loolu dinañ ko gis fii ci ki nga xam ne mooy miraas est-ce que mën na ñëw ne damay miraas wala yi nga xam ne moom la suñu caaxaan yi ñu teg euh, ay code de la famille bi gars yi bi ñu am suñu réew di euh, waxi caaxaan yooyu ay pour cent wala 15 pour cent caaxaan yooyu est-ce que fan la tegu mooy xam nga caaxaan manu la tegu fenn mais dinañ ñëw ci côté boobu insha allahu taala léegi mooy euh, léegi mooy am na lu ñu voilà côté mooy il kii miraas gars yi fallaahu ahaqqu an yukhsha buur yàlla moo gën a yey ñu ragal jàpp ne yii marché la parce que wu bon gars yi waxta waay liñ ma war a fay ni mu baree bon imaginer ma ne leen non yéen c'est que ma wax leen masala bii nii mën nañu ne bon nangu marché yi ci man non non warul a gise affaire yi ay marché même bu dee day fayeeku loolu lañ ñëw sax est-ce que daga incha allah mais supposons que ne waajoo xam ne moom dafa fa yeewu mu bu mu jàpp man bu ma leen fi leeralee lii gars yi dañuy nangu affaire bi ci man quoi gars yi dañuy nangu affaire bi ci man après daal di koy jox keneen après daal di koy jox keneen te bu boobaa kon nag naa bàyyi noonu rek déedéet boo ko bàyyee noonu buur yàlla dina la ko laaj. mooy da nga naan leen yow bu dee ne leer na ne mais kii. nga dégg ndaw si naan jëkkëram ji ah waaw moom de dégg nit ñi ñëw di ko jaale di wax naan waaw moom de moom kii woon na waaye moom kay ah naqari woon na deret lool ndax man mii rekk ah yàgg naa ma wax naan ma fase naa la fase naa la bu boobaa moom waru la toog ne mel ni ko ci déggul dara daa war a wax ah nga ne soxna si wala mu bàyyi ba waa ji dem ba waaj a dem ñoom ña fa nekk ak doom yi mu ne man dafa amoon loo xam ne bëgg naa koo laaj nga baal ma de waaye sànq damaa dégg nga naan sa jëkkër jii en tout cas kii génn àddina te ngeen woo ma ngir ma miraasal ko dafa mel ni dama laa dégg nga ne yàgg na laa wax fase naa la fase naa la nga ne waaw man moom de mu ne la waaw moom de lool am poom la ko defoon ndeysaan neex deret rek waaye nag loolu da doon fo rek nga ne ko ah bu boobaa nag yow danga koo war a wax nag ah, ah, ah, <laughs> kon yow xam nga lu àtte sharia wax yaa yaa yaa soxna yow soxna si <coughs> mooy mooy xam nga mooy lan mooy ne yéen buumug sëy doxuloon seen diggante bu la laajee ñaatoon la la ko wax nga ne ko non ndaw si ne la moo li mu ko wax kay daa mënoo koo wàññi sax bés bu ne daanaka doon na ci wax fukk bu moom moom la doon fowe ci lewatam nga ne ko waa léegi yow c'est que yéen danga ko naan àtte bi yii na quoi àtte <laughs> bi mooy yéen seen diggante sëy amatu fa woon mooy bo Euh, dans l'esprit des gens ça va faire scandale mais après qui a fait le scandale c'est toi hein c'est pas yow mi leeral ne lii xew nii scandale la du yaa def scandale bi <laughs> xam nga yii nii <laughs> dañ ne waaye sawaay yow nag si lii nga wax dafa difficile wax quoi mais lii quand doom yi toog nga kii waaw ah, bu bu dee loolu bañ nga loolu bu dee yow en tout daal na nga ko wax bu dul loolu nga ne bon xoola maa ngi dem dinaa ñëw en tout cas daal seetal doo ko <laughs> boo yaakaaree ne yii bu ko ko waxee fii instant bii nii moom mais mooy bul mirage de même bu jëree nga dem ba sa kër nga dool di ne ko daala woo woo kenn ne ko paas na wala nga woo ko ne ko nag damaa bëggoon a waxtaan ak yow nag <laughs> wala mu yéen. mu def haut bu neexee doom ji ne fa wala boog moom nga wax ko moom kese ah ne ko li ma dégg léegi loolu day wane ndekete yéen sëy doxul woon seen diggante parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam moo wax ne am na ñett yoo xamante ne nii nga ci dëgg la nga wax ci dëgg dëgg la waaw salaasatun hazluhunna jadd waaw mooy ne salaasatun hazluhunna jidd wa jidduhunna jidd voilà ñett gi yoo xamante ne nii nga ciy fo dañ koy dañ la ciy yi rigueur mooy ne loolu fo amu ci ah. boo nee damay fo def ko loolu dañuy considérer na def ko wala wax ko moo nga nekk ci di wax dëgg dañ la koy considérer mooy lan talaakul ak passé boo fi nee sa jabar yaay yow waaye sama soxna si waaye waaye maa kontaan ci yow waaye nag fase naa la mooy benn ngo amul foo ah nga naan eh non non non non non saa yi tamit sois sérieux quoi ma ne la yow yaa war a nekk ku sérieux c'est ça mooy ne yow dañuy jàpp ne fase nga ah amul da ngay fo ak lan maye doom waaw saa yi doo ñëw ma may la sama doom ju jigéen bi ah ma ne waaw waaw kan ci mari waaw mari waaw nga ne waaw may naa la ko jeex na may nga ko ko ah. ay no ah eh, mu ñëw na nga eh, eh, saay saay bul dof nag yow da yow xaw sa bopp bi lan moo ci nekk xamoo kuy fo xamoo kuy lii yow ma doon fo rek nga nekk fi naan da ngay xam waaye yow dabal dox waaye yow bu ma la ne woon moos yow boo tëddoon ba guddi dégg ne maa la ko may moos may naa la ko doo doo doo doo doo daw ba rëq doo xam ne lii cosma gént lu boo xam ne doo xaqiiqa loolu amu ci ah dañ naan la hé yow moom la ñuy wax lool dañ naan la bu ñu fontoo may nga ko fii mu ne te te nag sa wax yi taxul mu deñaa ah. waaye nangu na léegi yi des nga naan ma non ana témoin yi waaye témoin yombu na ba mu koy wax dañ naan témoin yaa ngi de toute façon may nga boo nee mayee jeex na te témoin yi ñu ngi. jeex na ay can geeg yooyu yëpp mën na koo def après te bu boobaa moom rek a ko mën a tee fase ah ah oui ndax innama talaaq liman axada bi saaq dëgg-dëgg ki mën a fase mooy ki nga xam ne moo téewoon ca ca ca ca tànk ba mooy ka takkoon kañu mooy ka nag tekkiwul ne parents yi ñoo ñëwoon mu dem mu dem ñu dem takk ñooñu moom mënuñoo tas dara waaw loo nekk lu sa doom lu lu mu la weg weg loo am ci moom droit droit manoo manoo fa si sëy loolu man da nekk c'est impossible ñëwal toog fi toogal ni kooku manoo ko manoo ko parce loolu man da nekk loolu moom man da nekk waaw ki mën a fase mooy ki jëloon ki takki woon xanaa juge bi ci ay conditions yoo xam ne comme yi ñu wax sànq comme mafqud beeg yooyu ak waa ji nga xam ne dafa toog ne moom moom du jotee teg soxna si yu tuddateeg moom du def dara ba pare toog juge bi woo ko di wax mu na ne da koy tëral ne ko gis nga boo fi toogee temps délai bi séqoog moom lenn damay fas dama koy tas waaw kay ci loolu mais bàyyi manu koo def yaay manu koo def ay ni yaay manuñu koo def kenn ci ñoom manu koo def léegi kon ñoom ñoo koy talaaqul ase te yow mii moom nga def moom nga moom la def yow ndaw si beneen bi mooy maye wala goreel jaam ay tàq am sa jaam ne ah cëy saa ngóor saa jaam bi non moom nag guerrier la quoi xoolal ni may liggéeyale rek kontaan naa ci yow mais t'es libre libéré naa la nguur ne ah libéré nga ah eh, eh, eh, nguur nguur nguur yow itam xamal yow yow yow dafa mel ni euh, te pas nguur yow lépp lu jëm ci wàllu wax joo xam ne waxu farce la dafa mel ni xamoo ko quoi yow tu prends tout au premier degré quoi. waaye ngóor yow xam nga ne libéré wu ma la quand loolu dama doon fo rek ah brin d'ironie amoo ko amoo dara dañ naan la hé fii brin d'ironie amu fi waaw ah. ah. yooyu amu fi ah ngóor mi libre na mu neex la mu naqari la yaa ko wax léegi rek ndaw si kon côté nikaax bi côté boobu loolu nga koy waxaat ah, ne ko yii la <laughs> léegi nag nga ne leen bon bu boobaa moom dañ ko mat ah man nañu lekk tamit ñu ragal yàlla ñoo xam ne parce que am na ñu fi dal ñoo xam ne bañ leen xamalee loolu euh, am na nit ñoo xam ne bam leen dalee ka leen xamal loolu noonu ñoom dañ ko kooka na koo doxal jëkkër ji doon fo rek mooy de mooy jàppe ko mooy de rek ko fase naa ba mu yégee ne ndeke lool dafa xaraam te tamit mooy fii say amatu fi mais dafa ñëw na jëkkër ji maag sama diggante yow jeex na ah oui te loolu benn jigéen la beneen bi beneen góor la boo xam ne bañ ko ko waxee moom it d'accord d'accord mooy am na ñoo xam ne ragal nañ yàlla mooy mbir yi dañ koo xamul. moo tax ma ne la ay même affaire miraas gi nekkul ne gars yi dañ koo bëggul de mooy li ëpp dañ koo xamul sax du tout waaw dañ koo xamul te ñi leen ko waroon a xamal xamaluñ leen ko. te ñi leen ko waroon a xamal xamalu leen ko kon nag bu boobaa mooy boo leen ko waxee man na am ndaw si moom mu xam ne boo jeex na kon fii ténj amu fi kon mooy da doon ténj amul sens parce que ana kan lay ténj mais ki muy ténj du jëkkëram depuis depuis vingt ans mais xamu ci woon dara jeex na kon kon loolu yéen léegi nag bon loolu nag da ngay doxal charia quoi da ngay wax lii mbir mi ni mu demee léegi nag mo c'est vrai que gars yi xamul yow mi nar a doxal dëgg ngam dum scandale lay doon parce que premièrement say waajur bu dee ñoom it meluñ ni yow dégg li nga xamante ne mooy alxaq te waxoon nañ keroog li aay bi waxoon wallahi falaa wa rabbika laa yu'minuun hattaa yuhakkimuuka fiimaa shajara baynahum thumma laa yajiduuna fii anfusihim harajan mimmaa qadayta wa yusallimuu tasliimaa falaa wa rabbika falaa maa ngi waat falaa maa ngi waat ne wa rabbika waat naa ko ci sa boroom ne laa yu'minuuna ñoom day duñu gëm dëgg-dëgg ngëm lu dul ñu daal di lay Euh, daal di lay euh, atteloo li nga xam ne mooy différent yi dox seen diggante te ginnaaw ba nga atte yow sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam du ñu am dara lu ñuy sikki sàkk di am du ab gene ak bon waaye yow bon saa lii mooy atteb sharia mais saa yi waaye dool sax mu leen ci dal wayu salimu ba pare ñu daal di wommatu ci atte bi tasliman ak wommatu nangu ko appliquer wommatu ngir doxal foofu la ñuy ngëm yàlla mooy de tout buur yàlla daf lay nattu mooy ku lii dal xam nga c'est vrai que jigéen gu lii dal mooy am nattu la mais quand lan ngeen bëgg leneen kii miraas man ma koo xam ne day ñëw di miraas xam lii tëdd ci buur yàlla dina ko laaj parce que doon loo na koo xam ne amul droit ci alal ji waaw muy ndaw si yi nga xam ne waru ko doon amul benn alaaka ak moom waaw parce que waa ji fase woon na ko bu yàgg. kon nag affaire bi loolu la léegi ay parents wam koñ bi mbam mi boo mooywul sax di nga sax ay faux sages yoo xam ne dañ naan waa ji lim la wax du dëgg waaw lim la wax du dëgg fenn loolu fa mu ko teg seen téere yu weex yi lañ ko jële waaye kooku day wax lu ko neex waaw lu ne dina ci fekk man mooy attendre la daal jaamu yàlla moom foo doo ci nee mooy xam nga ne natt yi dina ñëw mais dangay ngay appliquer loolu mooy da naa mooy ndaw si léegi day arrêté tëñ bi waaw quant à <coughs> euh, affaire bi bon ci gàttal kon lu mu ngo waya kon asbaabu mirathil wara thalatha kullun yufidu rabbahu alwiratha wa hiya nikahun kon matnu rahabiyya al imam ar-rahabi ah, ah, kon mu ne al imam muhammad ibn al hasan ah, ar-rahabi la siiwe rahmatullah alay mu ne kon asbaabu kon ñu ngi ci lii waral anal man kii may doon lu waral ma man koo donn mooy soit a nekk mooy mariage moo dox diggante femme bi yow nga nar a doon walla boo femme bi war a doon waaji nikaax muy ziwaaj goo xam ne gu wér la moo fa jaar nikaaxu baatila yi eh, am ci xatul baatila du bokk yi nga xam ne ci sharia ci boppam dafa xaram nikaax yooyu kenn du ci doo ko mën a doon comme nikaaxul muta ku fi muta boo ñëwee fii saay kooku moom ndaw sos mënoo koo doon parce que mariage ba baaxul kon mu ngi noonu <clears throat> te loolu nañu bon yi baaxul ci euh, ahkaamul nikaax kon mu ne wax sabab baango wa walaa <clears throat> mooy li nga xamante ne nii euh, mooy waaj yi Euh, dafa nit kee ko euh, euh, libéré jaam boo xam ne moom moo ko libéré jaam bi génn àddina am na alal mu am alal waaye bàyyiwu fi kenn kooku ki koy donn mooy ki nga xam ne moo ko libéré woon ah ki ko libéré woon mooy ki nga xam ne moo koy donn waaw innamal walaa'u liman a'taq ca xadiisu euh, sayyidatu Aysha ba ca xaadisatu Barira radiyallahu anha bi nga xamante ne nii da euh, ci la sayyidatu ba ba muy ne mukaataba war a libre war a kii sayyidatu Aysha pare ngir mën Eh, mooy dafa bindante woon ak ñi ko moomoon ay ñi ko ay sangam ngir mu mën a libre léegi mu ñëw waxtaan jeeg Sayyidatu Aisha mu ne pare na ngir ngir ngir ngir jënd moom libeere ko gaa yi sartal ko nag ne ko nee ko bu ko jëndee ñun walaa gi ñoo koy moom yonent mi salaam daal di woon mer dal di def xutba ca kaw minbar bi waaw ci fa la waxe woon innamal walaa'u liman waaw innamal walaa'u liman ataq ñeel na al walaa ki nga xam ne en ataq mooy ki nga xamante ne mooy ki libéré jàmboo te loolu manu koo jaay kenn du ko jaay waaw kenn du ko jaay mooy manuma ko marchander manuma ñëw ne bon saay man de am naa bien boo xam ne c'est précieux gis nga waajee ngi gis commerçant bu mag bële man la ah waaw lan moo xam mais est-ce que xam nga ne moom sama jaam la woon maa ko libéré te am na xéewal gu ci ne kookoo yées <laughs> waaye na ko ban xéewal mu ne médecin yi dañoo diagnostiqué ne moom manula am soxna manula manula manula jur moo tax takkul kenn manula am te man te man rek man maa ko libéré waaw léegi lu ci ne ne gis nga saa yi gis nga sama pauvreté gii nga nekk ma ne jox ma cinquante millions yow xam nga ne moom li mu am ci alal gis nga magasin wam yeeg yooyu firme mi ni mu baree toolam yi loolu moo ëpp cinquante millions donne-moi cinquante millions moom bu génnee àddina mooy man ma jaay la bokk ma jaay la walaa googu mooy loolu nga xam ne gis nga ma ne waaw man gis nga nag yooyu buur yàlla dafa def ne man maa ko mooy bu génnoon àddina moom tey nii man alal jooj yépp lépp man maa koy moom waa ji ne mu ne waaw waaw léegi yarhamukallah tee nga maa kon yow tee nga maa jox cinquante millions ma jàpp ci ma jaay la li cinquante walla googu waaye loolu kay loolu nag moo mënula nekk kenn du ko jaay kenn du ko marchander waaw mu ngoog kon kooku mooy kon nit man ngaa doon nit koo xam ne ndaka yéen askan bokku ngeen ci aslaf bokku ngeen daara ci ci askan waaye mu doon la parce que min jaatil walla moom ci côté méngoo la la sabab boobu looloo tax mu war laa wala mooy yow nga war koo doon waaw nga doon na ko ndax loolu léegi beneen bi mu ne kon waya nikaahun wa walaaun bu ci teg mu ne wa nasab waaw mu ne beneen bi mooy nasab mooy li nga xamante ne mooy ak askanoo bokk mooy xam nga lële xam nga ki ngay ki ngay denc mooy bokku ngeen askan man ngeen a bokk askan man ngeen koo ñàkk a bokk am na ñoo xam ne seen doomu nijaay ñuy takk mooy mais fii bu ñuy wax li ëpp mooy côté geño voilà moo tax dinañ gis ci côté miraas bi ni nga xam ne noonu lay demee wala mu takk doomu bàyyi te xam sax <coughs> waaw kay koo xam ne frère papaam moo ko jur ndaw soo xam ne comme nit ki frère papaam jur ab kii moom mu takk ko loolu am na mooy côté <coughs> mooy loolu mooy mooy loolu mën naa nekk waaye nit bon ñu bari dañuy takk ñoo xam ne bokkuñu ci côté deret kon nga gis côté boobu mooy nikaa walla gis nañ ne kooku moom bokk ngeen dara daanaka man ngeen a bañ a bokk dara mais man ngeen a bokk dara waaw comme si yéen a bokk deret mais moom yéeféer la woon ñu jàpp ko ci xare yow nga moom ko waaw ba pare en plus bu dee jigéen la nga libeere ko ba pare denc ko <laughs> mooy gis nga kooku moo totalisé ñett yi ma la doon wax mooy yéen a bokk askan yéen a bokk askan boo xam ne comme sa doomu baaytex bi doon wax boo xam ne sa doomu baaytex boo xam ne ñoom yéeféer la ñoom xare am ñu jàpp ko ñu jàpp leen jàpp moom mu bokk ci yow nga moom ko mooy côté après nga libéré ko yow yaa ko libéré ku moom walaa gi yow yaa ko moom yow mi ko libéré en plus nga denc ko mooy gis nga ñett yépp ni mu yow côté yooyu yépp danga ciy mën a lan bu génnee am na surtout bàyyiwu fi ken mooy da ngay mën a am ci côté walaa mais côté nekk jëkkëram waaye côté mbokkoo bu dee ne comme que moom bàyyiwu fi keneen mooy yooyu yépp day dajaloo ci benn nit kooku waaye bon avançons wax ya kon wa nasab nasab gi <coughs> mooy mooy alxaraaba mooy mbokkoo waaw mooy man damay doon nit parce que soit sama doom la wala man sama baay la walla sama frère la wala ainsi de suite loolu nag dafa am <coughs> day am am na usul yi ñiñ naan côté mooy mbokkoo gi mooy day am branche ñoo xam ne sa baay comme ñi féete kaw baay maam ak nu ñu sori sori mooy nit dina dina dina doon nit parce que maamam la wala parce que baayam la parce que maamam walla maami maamaatam mooy nuñ gën a sori mooy looy gën a dem ci échelle bi loolu la looy gën a dem ci échelle bi mu am ñoo xam ne ci côté mbokkoo gi furoo lañ mooy ay ñoom duñu cosaan cosaan mooy ñi nga xam ne ñoo la meññ mooy sa baay mooy liñ doon wax sànk ci charte mooy bu fi newul yow doo fi ne waaw boo fi newul yow doo fi ne moo tax affaire yi genre garab la mooy boo koy teg boo koy misaal day mel ni misaal dañ koy misaale garab usul yi mooy ñi la meññ ñi nga xam ne ñoo la jur ci ñoom nga jóge muy sa baay mais sa baay daa am ci kum jóge muy sa maam ainsi de suite muy dem ñun ñépp mën nga leen doon ci côté boobu te ñoom it mën nañ la doon ci côté boobu léegi mu des ñi nga xam ne ñoom loolu mooy usul yi ñooy caru ga ñooy kii bi nu tudd dattu garab gi ci biir euh, racines yi ci biir ñoo samp ci biir ñooy ñi la meñña fa nga jógee léegi boo jógee ci kaw muy furoo yi furoo yi mooy yow bi nga biñ la meññee nga taxaw nekk tronc bi taxaw ah ba léegi ñu jël parabole de l'arbre hein bi nga taxawee usul yi ñoo la meññ ñoo nekk ci suuf ñooy say waajur bàyyi yi nag côté bàyyi dañuy wax ah, waxuñ côté yaay papa maam maamaat maamaati maam ainsi de suite ñu dem yow ñu meññ la nga taxaw nekk tronc bi taxaw yow nga am ñoo jur ñuy branche ñu koy wax aw furu' car yi caru garab yi yi dem nii yi dem nii ñooñu ñooy ñan ñoo doom yi ñooñu yi dañ lay donn ba léegi ñu ngi ci wàllu nasab mooy ñooñ dañ lay donn parce que yaay seen baay waaye it dañ leen di mën a donn mais loolu du man ñi ma jur kese direct mais samay sët mooy ñooñu ñu jur ñuy dem di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ñooñu ñépp ñooy foowaay mooy ci man lañ jóge léegi mu des ñeneen ñoo xam ne euh, ñoom la ñuy alxawaas yi xawaas yi xam nga boo ñuy naan xaasiyatu dasuuqi xaasiyatu sàngam diw eh, mooy mooy ñi ci wet gi mooy ñi ci wet gi ñi ci ñooy ñan ñoom ñooy ñi nga xam ne samay frère lañ mooy man dàtt bi mooy ñi ci suuf racine bi niñ ma meññee lañ meññee yeneen garab ci wet gi ñooñu nag ñoo nekk ci wet gi ñooy samay frère waaw ak ñi nga xamante ne ñoom seeni doom ñoom parce que ñoom it ci dañoo topp ci car bi ak ñi nga xam ne ñoom samay baay tëx lañ mooy ñoom ak ñi may meññ ñoo bokk ak doomu ñoo ñële waaw ñoo ñépp ci nasab gi lañ bokk taw mooy aaya bi ñu waxoon sànk moo ko doon kii ca feewu suuratul suuratul anfaal wa ulul arxaami walladina amanu min ba'du wa haajaru wa jaahadu maakum fa ulaa'ika minkum wa ulul arxaami ba'du mawlaa bi ba'd fi kitaabillahi inna allaha bi kulli shay'in aliim muy loolu kon affaire baa ngoog lii la mooy nasab mooy ñi nga xam ne parce que damaa bokk ak ñoom maa leen ñoo ma jur voilà nasab lii la mooy ñi ma bokkal ci wàllu geño mooy ñoo ma jur même bu nuñ sori sori walla maa leen jur ak lu ñu sori sori ay samay doom samay sët jëm suuf ak ñi nga xam ne ñoom maan ñoom ñoo bokk moo xam man ndey ak lañ bokk mooy ki nga xam ne shaqiqa la frère boo xam ne yaa moo bokk papa yéen a bokk yaay am koo xam ne nag moom du shaqiqa mooy yéen a bokk yaay wala bokk ngeen yaay wala papa ngeen bokk wala yaay kese ngeen bokk ainsi de suite ak ñi nga xam ne mooy seeni doom ak amaam yi baytex yi ak ñooñu seeni doom kon lii mooy sababul miraas sababul miraas yi nag lan la wax wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab loolu mooy nuunun nuun bu njëkk ji nikah lan la commencé nga ne ma nuun la commencé nga ne ma la ne la bindal bindal nuun bu njëkk bi nuunul nikaax yi nga ne ma man la bindal nuun kese nga ne ma bind naa nuun bindal waawu wala nga ne ma bind naa waaw ma ne la bindal nuunu nasab nga ne ma bind naa nuun ma ne la léegi liiral nga ne lii de mooy nuunun ma ne la mooy nuunun mbir ma jeex na kon asbaabul miraasi nuunun asbaabul miraasi nuunun mooy nikaaxun wa walaa'un wa nasab wala nga ne nasab waaw way wi loolu la wa nikaaxun wa walaa'un wa nasab mooy nuunun mu ngi noonu kon sabab yaa ngoog am na nag beneen sabab boo xam ne am dañ dafa am wuute euh, euh, ci côté lislaam waa ji nga xam ne dañ naan diw diwa ko dugal ci l'islam waaw loolu am na wuute yoo xam ne non doon non kooku dara la du doon kooku alal ji ci de façon baytu maalul muslim en tout cas jàppal nuunum bii la mooy côté yi mën a doon ne sabab yi li waral ma mën a doon kenn mooy soit dañoo lien de mariage dafa dox suñu diggante ab sëy dafa dox suñu diggante walla méngoo mooy jaam boo xam ne maa ko libéré wala moom moo ma libéré wala rek koo xam ne ñoo bokk askan jege ci wàllu maam yi doom yi ak frère yeeg bàytix yeeg ñooñu léegi nag loolu insha allahu taala dañuy yem ci dañuy yem nii bii ñëw ñu gis mawaaña yi voilà mooy biñ gisee ji yépp gis nañ lan tey arkaan yi ruknul arkaanul miraas gis nañ charte yi gis nañ lan gis nañu asbaab yi sabab yi tax miraas mën a am yi ma ma nga xam ne moom laay doon ne na ana lan moo tax nan laay doon ne kii may doon lu tax ma mën koo doon sabab yooyu lii waral ma mën koo doon léegi nag mu des ñi yi nga xam ne man nga remplir yi yépp nga remplir yi yépp mais ñu dàq la waaw mooy malgré tout ça am na yoo xam ne day tax waaye saay kenn doo doon nag waaw nga naan dooy remplir naa agsi naa man maa ngi nii waa yi faatu man maay man man mii doomam laa par exemple mais ñu xool ndeke yow am na lu tax ñu war la ci jëli malgré ne doomam nga doo doon wala rek yeneen yoo xam ne mën nañu tax nit koo xam ne manoon naa waroon naa mën a donn kat waaye daa am lu tax moom du donn yooyu nag lañuy gis mooy mawaani yi loolu mooy mawaani yi dañ koy wax mawaaniul miiraas ah yooyu lañu war a gis ñaata lañu ak lan la tollu ak yooyu lan la lan mooy tax bon ñu xañ nit mu war a du du doon ñooñ mooy ñan loolu lépp mooy ñi ñu dàq nga xam ne lañ naan leen é yéen ñii du ngeen doon ndax yii